أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi jullit yi ñu ñëw ci suñu ñetteelu bind bi tey ñu war a wax ci château ginnaaw suñu julli suñu bind bi paas ba ñu waxee ne bokkoon na ci war ma mu kallaf bu defee mooy yàlla mu teel mu teel tuub léegi nag tey ñu ñëw ci sartal tuub bi boroom téere bi muy wax ni wa shuruutu tawbati an nadamu ala ma faata wa niyatu an laa yacuuda ila dambin fi ma baqiya min cumri وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها من وشروط التوبة bokk na ci chatti tuub bi si njëkk moom mooy an nadamu moom rëccu nit ki mu kàllaf buy tuub dafay rëccu mu mu rëccu bàkkaar bi nga xamante ni moom la defoon daf koy rëcc daal di koy naqarlu bu baax a baax a baax an nadamu ala ma faate ci li weesu ci mooy ci lim defoon ci bàkkaar ci ay mooy yàlla ak ay mbir yu lënt ak yu boobu mooy sàrt bu njëkk bi ñaareelu sàrt bi moom mooy wa niyatu mooy yéene an laa ñàkk dellu ila dambin ci bàkkaar fii ma baqiya ci li des min umri ci dundam ñaar sàtt moom mooy mu yéene ci dundam kat du delluwaat ci bàkkaar bàkkaar bi bàkkaar boobu du ci delluwaat daf koy bàyyi te du ko du ko defati li des ci dundam yépp mu fexe ni kat bi ko defati misaal tey fekkoon ab njaalo la wala fen wala lu mu mënti doon bu tuubee day yéene moom tamit li des ci dundam yépp bàkkaar boobu du ko defati ñetteelu charte bi moom mooy an yatrukal maasiyata fi saatiha in kaana bi biha ñetteelu charte bi moom mooy mu bàyyi mooy yàlla fi saatiha ci saasa waxtu ba mu tuubee rek waxtu boobu ci lay bàyyee mooy yàlla su fekkee dafa daan mooy mooy yàlla daf koy bàyyi waxtu boobu fekkee mooy yàlla boo xamante ne daf ko fekk instant bi mu koy def instant boobu noonu fekk na mu mu ngi def mooy yàlla bi instant bi muy tuub instant bi muy def mooy yàlla bi ci la tuub ci waxtu boobu fu mu tuubee sens rek day da koy war mu daal di mu daal di bàyyi mooy mooy yàlla bi ci sens na ko bàyyi ci sens ci misaal tey fekkoon nit ko xam ne tey mu ngi dem di sàcc instant bi muy dem di sàcc instant boobu la xelam dem ci tuub mu daal tuub fi muy tuubee rek day gaaw tourné waat daal koy bàyyi fekkoon koy njaalo instant bi muy njaalo mu kii ko rek day bàyyi. date loolu mooy loolu mooy um kaana mutalab bi seen biha su fekkee bàkkaar am seen bàkkaar am da nga ko def ba pare rek daa koy tuub kooku tamit nga yeneen doo doo ko defati bien kon sarti tuub bi si njëkk moom mooy dangay rëccu ni kat bàkkaar bi doo ko lu ngi rëcc bàkkaar bi nga defoon naqadu ko ñaareelu sarti bi mais ngi nga yeneen doo ko defat ci des sa dund ñetteelu charte bi moom mooy bàkkaar bi nga bàyyi ko ci saasi su fekkee da nga ko doon def nga arrêté su fekkee su fekkee loo def ba pare nga jàpp ni kat doo ko doo ko defati mu ñii ñooy charte yi nga xam te ñoom ñooy ci bind bi balaa muy ñëw beneen ci beneen page bi wa shuruutu tawbati charte tuub an mooy rëccu ala ma faata ci lu weesu wan niyatu ak yéene an laa yahuuda ñàkk a dellu ilaa zanbin ci bàkkaar fii ma baqiya ci li des alayhi ci moom min umrihi ci dundam wa an yatruka ak mu bàyyi almaasiyata mooy yàlla fi saatiha ci saasa mooy ci waxtu ba in kaana nem nekk na mutalabisan di làmboo bihaa ci moom walaa yaxillu du dagan mu ni walaa yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf an yu axira tawba mu yéexee tub ba léegi dagamu ci mukallaf mu muy yéexee tub mukallaf saa bu defee bàkkaar rekk ci saa si danga war a gaaw daa war a gaaw daal di tub waaye du ko yéexee naan day xaar ak day kii déedéet ndax tuub comme niñ ko xamee tuub dafa nekk loo dafa gaaw dafa ci lu gaaw ci mu kàlla bu mooy yàlla mu gaaw def moo tax borom téere bi daal ni wala yaquula mu kàllaf wax ni kat xataa yahdiyani laa man kat léegi waaye damay xaar ba yàlla gind loolu mu kàllaf du ko wax mu fa innahu naka wax jooj noonu toog naan man lii lii may def nii yàlla la neex heure bu ko neexee mu mu gindi ma daal may jubal ah wax jooj noonu naan dama tuub ba keroog yàlla dama jubal nee na wax jooj noonu min yi mu ngi bokk ci màndargay texee di day waaye kii ku nar di ëllëg kii ku nar a am gàcce la wal mu ngi bokk ci màndargay gàcce tamit day waaye kii kat ku ñu la tamsil basira loolu tamit day waaye ni kii kat gis-gisam gis-gisu xolam dañ koo dañ koo far moom daanaka nekkul koo xamante ni nar eh, nar naa texe ndax ku naruta texe rek kooku kooku tey jii moom mooy war a tuub naan man kat li li may def nii yàlla la neex damay xaar ba yàlla ba yàlla gindi ma ndax kooku day mel ni comme ñi nga xamante yàlla day wax ni fa innaha la taamal absar walakin taamal qulubu allati fi sudur te loolu mu ñu ñaan yàlla mu daaj mu daaj ñu si musal mais koo xamante ni moom daanaka du gisati xol na xol moom mooy liy gis ci nit te xol bu demee bañ far ko ba nit ki xolam du gisati rek daanaka kooku du amati benn njëriñ te kii ki nga xamante ni dafa war a tuub ci sens yi mu daal ni moom kat mu ngi xaar ba yàlla gindi ko kooku tamit daanaka loolu de man mandarga la ni ci kooku ku ñu far gis-gisu xolam la. moo tax yi xa yi nga xamante ni dañoo xaraam te te borom téere bi di ko indi euh, incha allah bokk na si bi si jiit moom mooy taaxiru tawba moom mooy bii nii mu indi fii nii moom lay wala yaxillu law an yuaxira tawba ci bind bi mu ne wala yaxillu du dagan lahu ñeel mukallaf an yuaxira tawbata mu yéexee tuub wala yaquula du wax xataa yahdiyani laahu damay xaar ba yàlla gindi ma mu ne fa innahu naka waxam jooju mu naan damay xaar ba yàlla gindi ma min alaamati shaqaa'i muy bokk ci màndargay texeedi wal xidlaani ak gàcce wa tamsil basirati ak faru gis-gisu xol kon loolu mooy tey suñu suñu bind suñu tey bi buñ koy buñ koy résumé dañ dañ naan mu kal muallif bi dafa ni sarti tuub ñett la bi si njëkk moom mooy nga yéene nga moom mooy nga rëccu ci li nga xamante ni moom moo weesu woon ñaareel bi mooy nga yéene ni kat bàkkaar boobu noonu doo ko doo ko defati ci li des ci ci sa dund ñetteel bi moom mooy bàkkaar bi nga fexe koo bàyyi ci saasi beneen bi moom mooy muallif dafa ni daganu ci mukallaf kat mu tuub te tamit di dagan ci mukallaf muy wax ni kat moom du du tuubagul léegi ni mu nekkee yàlla yàlla yàlla neex heure bu neexee yàlla mu daat koy mu jubal mu loolu daganu ci mukallaf muy wax loolu ndax wax jooju kat màndarga yi ku texee de ku nar a am gàcc ëllëg la ak koo xamante ni amul gis-gisu amul gisu gisu xol kooku mooy wax loolu wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.